fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saalisi wa salaatiin ba'dal mi'atayn وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال umratun fi ramadana taadilu xajja aw xajjatan ma'i muttafaqun alayhi kon al-imaamu al-xaafidu an-Nawawiyu rahimahullah li ñu indil ci suñu buntu bi ñu nekk chapitre deux cent trente-trois baabu wujubil hajji wa fadlihi buntu bi wax waru aj ak ngëneelam ci suñu jotaay bii ñuy génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu mil 1277 hadith numéro 1277 ci euh, tool bii ñu nekk ci garabu garab ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana minhum amin euh, mu ne woon wa anha muy sayyidatu Aisha radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ma min yawmin akthara min an yu'tiqa allahu fiihi abdan min an-naari min yawmi Arafa walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu mille deux cent soixante-dix-huit mu ne wa an ibni Abbaas mu ngi jële ci doomi Abbaas di Abdallah ibn Abbas ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Hashimi al-Qurashi radiyallahu anhu huma anna an-nabiyya mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam di ko ñu solo qaala neena umratun fi Ramadan mooy umra boo xam ne nit ki da koo def ci weeru koor de ta'dilu day kem mook day équivaut tolloog xajja ab aj allahu akbar aw wala mu ne xajjatan ma'i day tolloog aj goo xam ne man yonent bi alayhi salaam nga àndal def ko waaye yow waaye lii mooy lan lii allahu akbar muttafaqun alayhi mu ne xadiis bii daal imaamu al-Bukhari rahimahullah naka noon al imaamu Muslim Abul Husayn bokk nañ ko solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que ñoom dong ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad seen sëriñ solo woon na ko na ko noonu al imaam Abu Dawud seen bokk taalibe na ko noonu al imaam An-Nasa'i ak Ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullahi ala al-jamii al imaamul Bukhari dina ko ci ñaari bërëb waaw. abwaabul umra baabu umratin fi ramadan waaw baabu umratin fi ramadan ah fii la ko moom hadis bi kese la ci waaye indi na ko tamit ci baabu jazaa'i saydi wa nahwihi wa qawli llahi ta'ala laa taqtulu sayda wa antum hurum baabu hajji nisaa kon buñ gisee biñ njëkk a wax muy euh, abwaabul umrati baabu umratin fi ramadan mu ne hadathana musaddad mu ne nettali nañu musaddad di sëriñam di musaddad ibnu musarhad ibnu musarbal ibnu mustawrad al-asabiyu abul hasan al-basri rahimahullahu ta'ala génn àddina la 228 qaala mu ne haddasanaa Yahya mu ne nettali nañu Yahya di Yahya ibn Sa'iid ibn Farrux al-Qattaan al-Haafiz Abu Sa'iid at-Tamiimiyu al-Basriyu al-Ahwalu gane àddina cent vingt génn àddina cent quatre-vingt-dix-huit rahmatullahi alayhi an Ataa ah? mu jële ko ci Ataa ah, non non mënu la jële ci Ataa an Ibn Jurayj voilà al-Makki mu jëlo an ibn Jurayj di ibn Jurayj di Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Qurashi al-Umawi Abul Walid ñi na Abul Khalid ah, Umawi nag mawla ma ma ma kii la eh, eh, walaa voilà ah, mawla hum al-Makki si woon ci ibn Jurayj gane àddina cent quatre non l'an quatre-vingt ah, moom mu magoon ñoom imaamu Malik Euh, génn àddina li nga xam ne mooy cent cinquante mooy année bi imaamu Shafi'i euh, gane àddina mooy année bi nga xam ne ci la ci nga xamante ne mooy imaam Abu Hanifa génn àddina rahmatullahi ala al-jami' moom euh, Ibn Jurayj moom nag moo jëlee an Ata mu jëlee ci Ata ni Ata ibn Abi Rabah Aslam al-Qurashi al-Fihri ñii ne noo Jumahi mawlahum Abu Muhammad al-Makkiyu gane àddina l'an vingt-sept ci xilaafa Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahiim rahmaan génn àddina l'an cent quatorze am na ay wuute rahmatullahi alayhi an qaala mu ne sami'tu ibn Abbaas radiyallahu anhumaa yuxbirunaa yaquul mu ne dégg naa xoolal xadiis bi ah, parce que li mu wax yonent bi alayhi salaam li mu wax wa fil xadiisi qissa waaw da ko borom xam-xam yi di waxe mooy xadiis bi daa am lu ko indi mooy yeneen saa salaam tëwul rek euh, comme muy xutba nit ñi rek wax li déedéet daa am lu daa am circonstance lu xewoon lu tax mu wax li léegi déglul imaam ibnu Abbaas loolu la ñuy wax kon ata mu ne dégg naa ibnu Abbaas radiyallahu anhuma yuxbiruna mu ñuy xabaare ñun taalibe yi yaqulu naan qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al ansar mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dafa wax benn jigéen boo xam ne ci wàll ansaar la bokk ah muy ansaarullahi wa rasuulihi eh, radiyallahu anhum mooy ñi nga xam ne ñoo dëkke waa Medina min al awsi awil xasraj waaw jigéen bu bokk daal ci ñoom léegi sammaha ibnu Abbaas ibnu Abbaas nag tuddoon na turu ndaw soosu nan la tuddoon waaye fa nasiitu ismaha man ma fàtte ko kan moo wax man ma fàtte ko loolu nañu wax hadis bi ba pare léegi bu ñëwee après ñu xool bahth bi nga xam ne moom la ci al imaamu euh, al al hafiz ibn hajar al asqalaaniyu euh, li nga xam ne mooy lëñbët ak luñutu bi nga xam ne moom la def ci hadis bi ñu daal di xool ak étude bi mu ci def euh, mu ne nag kon fa nasiitu ismaha ibn abbas la tuddoon na ndaw soos nu mu tuddoon waxoon na turom de waaye man fàtte naa ko léegi dinañ après bu boobaa dinañ xool kan moo wax loolu kan moo ne fàtte naa ko est-ce que Musaddad moo ko wax sëriñ Imaamul Buxaari bi wala Yaxya moo ko wax Ibn Saïd al-Qattaan wala Ibn Jurayj Abdul Malik ibn Abdul Aziz moo ko wala Ataa ibn Abi Rabah kan moo ko wax ci ñoom bu boobaa dinañ ko gis inshaa Allah léegi nag kon mu ne Ibn Abbas tuddoon na turam mais man ma fàtte ko yeneen tibari saa dafa wax ndaw soosu bokk ci waa Ansaar radiyallahu anha ne ko maa mana'aki an tahujjina ma'ana ne ko yow daa dajeeg moom wala da koo gis mu ne ko yow tudd xam na kan la wax na turam ne ko lan moo la tere yow eh, nga nga ajat ñu mooy ajam gën aj kon nga xam ne xadis bi yàggul xadis bi ak yeneen tibari saa saam génne àddina mooy yàggul parce que ajam gi ak bi mu génne àddina ak a jege. ndax ak gi mooy euh, mooy dernier mois de l'an dix fukkeelu am na ginnaaw gàddaayam bi zul hajja wala zul hijja hein yonent baay saa lan lañ ci teg at mu bees mi dugg muharram safar rabiul awal yonent baay saa saam le douze yonent saa saam génn àddina kon mooy diggante bi mu aje la ak ak bi mu rabiul awal euh, euh, douze rabiul awal en tout cas même jamono yi nga xam ne ci la feebare ba mënatul woon yenn yi voilà kon xadis bi bokk na ci xadis yi mujj ko wax yonent bi alayhi salaatu salaam nee na mu ne waa mu ne ndaw si ma mana'aka an tahujjina ma'ana wala moo la tere nga daal di ajak ñun laaj la qaalat ndaw si ne ko kaana lanaa naadih ne ko ah yonent bi alayhi salaatu ñun de dañoo amoon ab gëléem naadih en général mooy ndo euh, gëléem yooyu nga xam ne dañ ci dañ dañ ci koy utiliser ngir di ci root waaw di ci euh, wëgg di ci dal mbay meek yooyu di ci wut ndox waaye ginnaaw gi finalement arabe yi dañ koo tàmm di ko wax ba euh, n'importe quel gëléem même bu euh, buñ ci buñ ko dul utiliser ngir bi ci euh, yenn ndox sax ah, dañ koy wax naade mu ne kaana la naa en tout cas gëléem la waaw te yeneen riwaay yi leeral nañ ko kaana la naa naada naade naadihun fa rakibahu abu fulaan wabna waaw mu ne ah ñun de dañoo amoon benn gëléem yoneen saa salaam baayu diw jëkkër ji lay wax jëkkëram waaw <laughs> wabluhu ak doomam ñoom ñaar ñoo ko yit ñoom la moom lañ jëloon benn gëléem bi ànd ak yow de ànd ak yow dem aji mooy li zawjiha wabniha li mu tublu ci abu fulaan wabni mooy boroom këram ak doomam wa taraka xam lana waaye nag bàyyi dañoo mu bàyyi loon ñu beneen gëléem moom sama jëkkër gi nandahu alayhi ñu ciy ute ndox bii moom li mu ci dublu mooy ut ndox boo xam ne moo ñu doon permettre ñuy def service yi yi nga xam ne moom la ñuy fii comme que man man man la bàyyi fii euh, euh, ci ginnaaw léegi nag bu ko defee euh, loolu la daal yonent bi alayhi salaam lii daal mooy li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne moo tax yonent bi alayhi salaam gisoo man ma ànd ci aj gi nga doon aj waaw waaw kay waaw waaw kon ndaw si lii la wax euh, daal di euh, daal daal daal di leeral yonent bari saat saam ne lii la daal wa taraka naadihan nanbihu alayhi waaw boo xam ne euh, imaam al-Haafiz mu ne bi kasri daad nandihu alayhi boo xam ne ci lañ doon ute ndox qaala yeneen saa saam ne ko nag fa ida kaana ramadanu i'tamiri fii ne ko nag bu ramadan xewee bu jotee mooy ramadan wax naa la bii ramadan ak seegu parce que du loxi jaagi door a génn waaw soit muharram la wala boog mu nekk safar wala mu nekk rabiul awal laata feebar bi di ko tëral ah mu ne ko léegi fa ida kaana ramadanu bu ramadan ñëwati bu ñëwee intamir yi fiihi na dem nga umra demal makka yi Medina lañ ñëwoon demal makka nga nga nga daal di eh, umra ci ramadan fa inna ndax ne umratan fii ramadan hajja waaw aw nahwan xam ne umra ci ramadan hajja aj la mu ne aw nahwan wala lu mel nii mimma qaal lu mel ni lim wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa xam nga fii loolu la wax mooy waxul umratan fii ramadan ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i mooy kaddu yi dane umratan fa hmm? fii ramadan hajja mooy umra ci ramadan ajja day am yoolu li nga xam ne mooy aj yoolu aj ko umra ramadan day am yoolu aj allahu akbar léegi euh, kon fii nii loolu la wax waaye euh, beneen bi dare ko taqdi mooy fiñ la waxoon baabu jazaa'i saydi wa nahwi wa qawlillahi ta'ala la taqtulu sayda wa antum hurum baabu hajji nisaa ah boobu mu ne hadathana Abdaan mu ngi ko jëlee ci Abdallah ibn Usman ibn Jabal ibn Abi Rawad moom mooy Abdaan dañoo contract ci Abdallah ibn Usman lañ def Abdaan moom lañ naan Abdaan ah, ah ibn muy Abdallah ibn Usman ibn Jabal ah, al-Azdi mawlaahum al-Ataki al-Marwazi génn àddina deux cent vingt rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbaranaa Yaziid ibnu Zuray' mu nekk ñu nettal xabaar mooy Yaziid ibnu Zuray' Abu Mu'aawiya al-Basriyu al-Ayshi ñi ne al-Ayshiyu al-Basriyu rahimahullah génn àddina 182 qaala mu ne axbaranaa Habiibun Habiibun al-Mu'allim mu nekk ñu xabaar mooy Habiibun al-Mu'allim di Habiib al-Mu'allim Abu Muhammad al-Basriyu rahimahullahu ta'aala génn àddina lan l'an cent trente génn àddina l'an cent trente rahimahullahu taala an Ataa nañ ko sànq an ibni Abbaas radiyallahu anhuma annahu qaala lamma raja'a an-nabiyyu min hajjatihi qaala li ummi Sinaan al-Ansaariya voilà gis nga fii <laughs> fii da ne bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ci ajam bi jóge ci bi te après dañ lijjanti yeneen saa wax nañ ko fan yee sax ñaata aj la aj gis nañ ko fan yee bi ñuy wax umra yi hein dama laan la yow bay aywa yeneen saa salaam ñaata la umra te sax umra fii xaj fii fii mooy biñ naan mooy xadis mille deux cent soixante-quinze al umratu ila al umra kafaratu lima baynahuma wal hajjul mabrur voilà laysa lahu jazaa'un illa al janna waxoon nañ ci ñaata umar umrat la yonent bi saa saa daal di umra voilà waxoon nañ la que ne ba saaxibul xilaas ne fii zi hijjatin waqa fii zi qa'datin wala fii zi qa'datin waqa'at waaw <laughs> amit ubaydaka daal di ciy tegu waaw <laughs> waaw kon mooy euh, loolu euh, euh, amaan nañ waxaale après waaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñaata aj la aj voilà insha allahu taala kon mu ne lamma raja ibn abbas mu ne bi nga xam ne ci la dëpp yonent annabiyu ndaw ki yàlla solo sallallahu alayhi wa sallam min hajjati jóge ci ajam bi qaala li ummi sinanin al ansariya fii li wax na tur lii moo la imam alxaafis après def def baxte dinañ gis mu ne kon ki fàtte kon xam nañ kan la kon ataa mu ngi nii feeñ na fi kon ataa kon ci càllale bii kon du moo fàtte waaw te Musaddad male ak al-Hafizul Qattan ah kon bu ñoom ñaar parce que fii ñoom nekkuñu fi ndax Musaddad fële Imaamul Bukhari ci Musaddad la ko jële fii ci Abdaan la ko jële Musaddad jële woon ko ci kan ki nga xamante ne nii mooy euh, al-Hafizul Qattan mu Yahya ibn Sa'id te moom newul fii kon kan moo fa nekk Yahya ibn Sa'id jële ko woon ci Ibnu Jurayj Ibnu Jurayj newul fii à sa place ki taxaw place mooy mooy Habibul Muallim Ibn Jurayj da ko jëloon ci Ata Habib ibn al-Muallim jële ko ci Ata wax tur bi kon kan moo fàtte ah kon Musaddad ki uh, Ibn Jurayj moo tax imaam al-Hafiz ci ka uh, ne maa man lii moo tax ma ne ki fàtte laa wax Ibn Jurayj la waaw parce que ñëw na ci riwaaya bii nii nii nii nii nii nii waaw wax ji naan Eh, eh, eh, ca hadis bi biñ njëkk gi sànq tam jaar ci Musaddad sammaha ibnu Abbaas fa nasiitu ismaha mu ne loolu moom ki ko wax mooy Ibnu Jurayj dafa leer nañ parce que hadis bii nii day wane ne waaye lii moom de toute façon moo ki fàtte mooy Ibnu Jurayj waaw parce que ñëw na fii te ata mu ngi ci càllale beeg loolu nangam ak nangam kon léegi kon mu ngi noo ne moo al imam daal di dogu foofee waaw ne koo keede mooy ibnu Jurayj kon mu ne kon kooku moom ibnu Jurayj kon moom la waaye mu ne waaye yenu na que tamit beneen affaire que ne est tamit yenu na ne moom dafa daf ko fàtte woon bi nga xam ne ci la ko doon euh, bi ci la ko doon nettali ibnu Jurayj loolu it lu mën a nekk la waaye wa zakiran lahu lamma haddasa bi Habiba Ata bi mu koy nettali ibnu Jurayj hadis bi wala mu fekkoon ca mbooloo mam ko doon nettali moom mu fàtte woon ko waaye bi mu koy nettali Habib ibn al-Muallim fekk nag mu fàttaliku ko voilà eh, te bii gis nañ Habib ibn al lan la wax kan la dane Ummu Sinaan la tudd waaye am na keneen ku ko jële ci Ataa koo xam ne tuddewu ko Ummu Sinaan waaw boobu Ummu Sulaym lañ ko woowe moo la Imaam al-Hafiz mu ne waqad xaalafahu Yaqub ibn Ataa waaw Yaqub ibn Ata ci boppam moom mooy Ata mel na mi ngi gis ibn Abi Rabah doomam bu tudd Yaqub da koo jëlee tamit ci moom wuuteeg indiwul liñ naan Ummu Sinan doomu Ata bi moom keneen dane Ummu Sulaym la woon de <laughs> moom dane ndaw si Ummu Sulaym la du Ummu Sinan mooy gis nga wutee naag kon Habibinil Muhabibunil Muallim moom mu tudde ko ne lépp moom ci riwaaya bi mu jëlee ci baayam baayam jëla ko ci eh, an an ibni abbas mu ne jaat ummu sulaymin ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa qalat hajja abu talha wa ibnuhu wa tarakani fa qaal ya umma sulaym umratun fi ramadana taadilu hajjatan ma'i allah <laughs> mu ne yaay ummu sulaym ci boppam moom dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ah yonent bi saa saam xajja Abu Talha waaw nga daan Abu fulaan ak doomam <laughs> fii mu ne dane Ibn Abbas Ummu Sulaym muy yaayu Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu moo ñëw ci yonent bi alayhi salaam ne yonent bi alayhi salaam ah Abu Talha mooy mooy boroom moom de dafa aj wabnuhu ak doomam léegi nag mu des waa doomam jooju moom kan lay doom parce ibnu ah, ah, Euh, kii euh, Abu Talha jamono amu fu woon doom joo xam ne manoon naa ànd ak moom aji lu dul Seyna Anas ñu ne waaw parce que doomu jiit li tam doom la <laughs> waaw te Seyna Anas ñoom ñoo àndoon moom Abu Talha ñoo àndoon <laughs> waaw comme ni nga xam ne noonu la leere ci boo demee moom buy nettali aju yonent bi alayhi salaam voilà kon mu ne kon dama euh, Abu Abu Talha hein doomam kooku naa Anas lay doon waaw parce que nekkul amul woon doom joo xam ne yaa Ummu Sulaym boo xam ne eh, parce que doomam bi amoon que que Abdallah kooku bébé la woon kooku bi mu kooku kooku saa sax bi mu génn àddina bébé la woon waaw mooy ki nga xamante ne nii moom la xam nga seen doom dañ njëkkoon a am Abu Umayr moom dafa génn àddina jom nekkee ndaw. moom la yeneen saa saam ñëwoon di fawam moom bu duggee ci kër gi di ko laaj naan ko naka la sa picc mi def yaa Aba Umayr comme dafa gaañu dañ ci tegul tuuti mu gaañu ba Abu Talha génnoon demoon wenn voyage ñëw yaa Ummu Sulaym ne ko ana sama doom ji mu ne ko mu ngi mu ngi ci jàpp mu ngi mu ngi ci lu ci yiw quoi ndeke daa gaañu waaw bugg ko woon a gaaw wax ko loolu ak coono beeg voyage bi jóge xam ne jigéen jigéen day am sutura xatta loolu pourtant xoola musiba bu toll noonu ñàkk sa doom sa boroom kër ñëw waaye xam nga ne ni mu jógee voyage bi mu jógee noonu ñëwoo rek wax ko ko noonu di ko mu wax bien sûr mais mu dalal xelam bi mu ko laajee da xamoon na ne daa feebaroon waaw mu dalal xelam ne ko mu ci yiw guddi jot ñu tëdd ñu séq li góor jigéen góor boroom kër ak soxnaam di séq léegi ba ñu xëyee mu ne abu <laughs> yaa amu mooy fii vraiment <laughs> day mooy yaay Ummu Sulaym yaay Sayyidina Anas radiyallahu mu ne Abu Talha Abu Talha mooy boroom këram dama doon laaj <laughs> waa waa nit moom mooy bu doon daa mbir daal am ñu ko aal après mu ñëw la mu a la mu aale woon mu ñëw daal di koy bëgg koo jël ci est-ce que àqale ci ñam ko ñam ko ñam ko aaloon ñu joxaat ko mu ne waaw lool kay moom moom ne du koy jox te amul benn problème loolu mu ne ko nag euh, suñu doom bi nga ma doon laaj ah boroom bi nga xam ne moo ñu ko joxoon jëlaat na ko moo ñu ko joxoon leg la woon de moomuñu ko woon de yàlla moo ko moom comme nit ñu moome moo ñu ko aaloon jaaraloon ko ci ñun jëlaat na ko léegi nag Abu Talha radiyallahu anhu affaire bi daal di def benn genre choc quoi mu jàpp ne bon lii da ko waroon a wax bi muy tóora bi muy dóora ñëw bi quoi parce que dafa guddee mu ne loolu da ko waroon a wax euh, après bon nekku fa voilà façon àlla nangam comme rek gaa yi impulsif léegi buñ di jël ay décisions radicaux yooyu wala décisions radicales yooyu nga xam ne après dañuy rëccu parce que est-ce que comme ça qu'on règle les choses non te pourtant ndaw si lim wax loolu mooy dëgg te ni mu doxale mooy dëgg moo tax mu dem affaire bi xaw koo metti quoi mu dem ci yonent bi alayhi salaatu salaam comme quoi it yu mel noonu boola dalee yow sa vie familial bu amee problème sëriñ bi da nga koo war a mën a gis moom itam mu nekk koo xam ne day am néegu biir des fois c'est c'est c'est là où le bas blesse bu ko man dina fi nekk de mais bu dee ne matul. amul néegu biir bu boobaa mbir mi du dox parce que nit ñu bari dinañ ko moytu di ko wax seeni problème parce que dañ naan yii dina ma moom boo boo koy kii ñëpp ci jot waaw parce que même bu tuddul turuwaa ji buy jàngale wala mu am occasion di wax ci mel noonu dina def ay junju ba képp koo xamante ne dofut dina xam ne diw la ndax kat al ishara takfi lil junju doy na boroom xel waaw waaw du wax loo xamante ne nii danaan rek comme bu benn affaire xewoon nangam non danaan xewoon na fi sax am benn mbokk ci mbokk yi après wax fekk am na ñoo xam ne te ñu xaw a jëli quoi waaw alors que loolu non non waaw surtout bu dee yoo xamante ne nit ki daa bëggoon ko ko nëbb la waaw il faut tamit kooku mu am néegu biir waaw moo tax gis nga Abu Talha radiyallahu anhu bi lool xewee ñëwul liggéey ma a ay solution boppam parce que bu atta bu bu toppee xolam instant bi mer na quoi parce que jàppoon na ne non sama doom génn àddina ma ñëw kenn waxuma ko ba ma ñëw sax sëyeeg sama soxna nii soxna si waxuma dara jàppandal ma boppam defaru kii ba ma ñëw joteeg moom te waxuma woon li xew fekk moom mu ngi dencaale doom ji koo gi da gis ne xoolal doo nga ñàkk sa doom te teewul ni ngi xam ne mooy jote jigéen gi bu parewul day xaw a metti ci moom pourtant loolu lépp dara amu ci ci moom ñooñu ñooy ñi nga xam ne wallahi rabbahumul mustafa wa kafaaqwa waaw te ñooy ñi nga xam ne seen xol borom bi kese ci ne parce que loolu il faut nga mel noonu mën a nekk koo xamante ni da ngay am adrénaline boo xamante ne nii ah mooy rab moo lay apaiser ba yenn yi lu mu metti metti metti ci yow nit ñi buñ la gisee non seulement waxuma du feeñ ci yow kese mais même ci sa wàllu euh, wërgu yaram rek ak tamit sa yaram sa sa sa sa dara du ci soppeeku affaire boobu du ko soppi te pourtant mu si jëla waaw loolu la yaay Ummu Sulaym waaw bint Milhaana di magu kan <laughs> Ummu Haram <laughs> keroog bi ñuy wax jigéen ñi doon jihaad dañu ko ko fàtte woon après la ci sama xel dem ma ne Ummu Haram <laughs> Euh, sœuru yaay Ummu Sulaym mii la ah moom Ummu Ummu Ummu Haram bint Milhaana ah <laughs> rakku yaayu Seydina Anas la bu jigéen waaw ñu koy wax yaayu Haram bint Milhaan mais moom ci xare la génn àddina tey nañ saa salaam moo ko ñaanaloon mu nekk shahid martyr te jigéen la loolu di wane ne loolu la wax hadith sayyidatu Aisha ba ba noonu wax <laughs> ne yonent bay saa saam dane lakunna afdalul jihad hajju mabruur ken mbir mi loolu tënkuwul rek ne kon jigéen ñi euh, euh, la Ibn ba yi doon wax naan ñi nga xam ne ñoo jéem a jam sayyidatu Aisha di wax nangam ak nangam hadith bi da leen di delloo laa wax da leen di radd di leen delloo fàttalikul loolu mooy loolu nga gis ne kon loolu waxoon nañ ci ummu haram kon ummu sulaym ah foofu ibn abbas dane moom la waaw moom moo ñëw ne yonent bi alayhi salaatu kat waxoon abu ne ko ne ko diw ak diw ah yonent bi alayhi salaatu salaam ah abu talha kat daa dem ànd ak doomam toog kooku moom kenn la mooy eh, kii la eh, mooy Seyna Anas moo fa kii woon ndax eh, doom la ci ibn abu talha ndax bàyyi jiitle man imaam al-Hafiz ma xajar nag nee na yoneen saa sam ne ko yaa Umm Sulaym nee na mu dem bàyyi ma fii nag waaw waxta ñoom ñaar ñu dem aji bàyyi ma fi moo tax aju maa jaw fa qaala yonent bay saa sam nee na mu ne ma mu ne ko Ibn Abbas ay nettali yaa Umm Sulaym yaa Umm Sulaym umratun fi ramadan ta'dilu hajja umra ci ramadan xamal ne daa day tolloog aj hajjatan ma'i wala ta'dilu hajjatan ma'i day ànd ak aj goo xam ne man lay tollool mooy lay day tolloog aj ku aj ànd ak man sallallahu alayhi wa sallam ah mu ne loolu imaam al-Hafiz mu ne loolu axrajahu Ibn Hibban mu ne ki ko solo mooy Ibn Hibban rahimahullah mu ne wa taaba'ahu te topp na ko Muhammad ibn Abdirrahman ibn Abi Layla an Ata mu ne loolu topp na ko Muhammad ibn Abdirrahman ibn Abi Layla jële ko ci Ata mu ne loolu axrajahu ibn Abi Shayba al-imam Abu Bakr ibn abi shayba mooy ki nga xam ne moo ko génne moo ko solo mu ne wa te topp na ñoom ñaar ñi mooy kan doomu ataa ji yaqub ibn ata ak muhammad ibn abdurrahman ibn abi layla ñoom ñaar ñoom ñu jële mu ne topp na leen mu ne maqil aljazari moom topp na leen ci tamit lakin xaalafa fi l waaye dafa wuute ci càllale bi qaala an ata boobu dafa jël ata ole mu ne an ata an ibn abbas mu ne an ata mu ne ci ata la ko jële waaye ata jële ko an ummi sulaymin voilà mu ne ata jële ko ci directement yaayu sayyidina anas ummu sulaym au lieu de ibn abbas mu ne fa zakara al hadith duna al qissa boobu nag tudd na ummu sulaym tudd hadith bi mooy li ne saa sala wax ne umratun fi ramadan ta'dilu hajjatan ma'i umra ci ramadan day tolloog euh, euh, ak ànd ak man mu ne waaye tudd ci nettali bi mooy bi mu ne sama Abu Talha ak doomam dañoo dem daal wala jenn dañoo moon génn gëléem mooy loolu indiwu ko quoi mu bàyyi ñu beneen léegi man mu bàyyi ma fi voilà mu ne fa haula i salaasa imam al ne ñett ngi mu Yaqub ibn Ata Muhammad ibn Abdurrahman ibn la Layla amaqilul Jazari ñu ñoom ñëpp ñetti ñii mu ne ñetti ñii ñëpp ñu jële ci Ata tudd ne même yenn jigéen bi waxuñ Ummu Sinaan comme ni mu ne ci riwaay bii ñu nekk di gis nii ci Sahih Imaamul Buxaari beneen bi baabu jazaa sayd eh, mu ne ñetti ngi nii salaasatun yab'udu an yattafiqu ala al-xata lii nag day sori ñetti ñi ñëpp dëppoo jële ci asa même nettali bi ñu ne Ummu Sulayma la ñoom ñëpp ñu nekk ne dañoo juum quoi loolu moom lu sori la <laughs> waaw kon nag fa la'alla habiban lam yahfaz ismuha ismaha kama yanbaghi